بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 mawlaana abil abbaasi ahmad ibn muhammad at wa xulafaa'ihi al wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon kon ba ci tafsiru suuratul ma'aarij ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu wala bokk ci suñ jotaay yi weesu ñaar yi weesu tàmbali woon waxoon nañu ci li fi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ginnaaw a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walladhiina fii amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum sadaqallahul aziim alladhiina walladhiina gaa yi nga xam ne meloy ñooñu nga xam ne dañoo jokk ci seen boroom subhaanahu wa ta'ala mooy ne ñoom day fii amwaalihim nekk na ci seen alal xaqun ab cër bu war wala cër bu ñu génn boo xam ne ma'lum bu ñu xam la li saa'ili laajte li saa'ili ñeel laaj gi wal mahrum ak ka ka wala ñu xañ na Euh, fi nga xam ne moom la ñu tolloon ci suñu jotaay bi weesu mooy waxoon nañu ci wàllu ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy xaq lan mooy xaq xaqul maalum maanaam ginnaaw alal bi nga xam ne moom la ñu léegi nag xaq ba xaq ci boppam euh, gisoon nañu lu bari ci maanaa yi nga xamante ne dana ko amee ci alquran comme niñ ko doon waxe ci suñu jotaay bi weesu liñ ci doon gis ci ay maanaa jege na ñaar fukki maanaa Euh, mu am nag ci biir maanaa yooyu nga xamante ne moom la ñu wax moom mooy maanaa bii nekk ci saar bi te moom mooy euh, cër gi nga xamante ne euh, dafa war wala boog cër gi nga xamante ne def na ko génne def na ko joxe maanaam muy lu ñu tuddee allocation quota part yu mel noonu te cër boobu noonu mën na nekk azaka comme fi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa di wax naan wa aatu xa yawma hasaadihi wala tusrifu naka noonu mën na nekk leneen comme fi nga xamante ne comme li sayyidna Abdullah ibn Abbas wa radiyallahu ta'ala a bim comme fi borom subhaanahu wa ta'ala te loolu sayyidna Abdullah ibn Abbas wa radiyallahu anhuma ne du rek azaka moom la ñuy wax waaye yeneen yi mbir yëpp li koy gën a dëgëral comme niñ ko gise woon mooy ne sayyidna Abdullah ibn Abbas moom ci boppam radiyallahu anhuma maanaam ki mu doon ci alquran nga xamante ne su waxee dara ci alquran wax jooju daa iman day war a nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel Euh, euh, donte du ne rek ne lu mu wax rek moo gën a dëgër li mboolem ñeneen ñi wax saxaaba yi radiyallahu anhum surtout ci ñoom waaye rek li muy tekki mooy ne li mu wax maanaam mat naa nekk wax xam dëgg-dëgg lu a bàyyi xel la te kenn du ko delloo noonu rek ci eh, ci noonu rek jàpp ne noo gënta dëgër parce que rek damaa jàpp ne gënta dëgër naka noonu euh, li nga xam ne moom la li koy gën a dëgëral tamit mooy waxu mooy le fait mu nekk Makka maanaam ne aaya bi Makka la wàcce aaya yi te aay yi nga xamante ne dañoo wàcce makka euh, euh, day nekk aay yoo xamante ne boobu azaka wàcc gu woon maanaam loolu nag ku mel ne al imam euh, alxaafis ibn al arabi abubakar ibn rahimahullah moom dafa jàpp ne xattaa ba ne effectivement aay makka lañ wàcce wàccu ñu woon madina te madina ci lañ yoonale woon azaka waaye terewul mu nekk loo xamante ne dañ koy yoonal mais yoonal boo xam ne day matale day global comme ni nga xamante ne julli noonu la nekkee woon loo xam ne xamoon nañ ko même bu fekkente ne ñëwuñu woon préciser ni léegi juróom yii rek ñooy di war comme ni nga xamante ne koor tamit xamoon nañ ko te jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa doon nañu woor euh, ci Makka maanaam xamoon nañ ko rawatina lu demee nekk koor Ashura euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def bu nekkee Makka euh, mais bi koor gi nga xam ne moom mooy koor farata gi wàccee ci lañ ci lañ folle lu mel noonu kon Eh, te koor farata gi tamit Medina la wàcce et cetera donc yooyu yëpp lu mën a nekk la moo tax kon wax ne eh, du azaka loolu eh, tamit du loolu rek du ci maanaam lu fekk Makka la as aaya bi wàcce rek du nekk lay du doy du doy comme lay maanaam ngir mën a wax loolu loolu dinañ ko nangul waaye lu fekk ñu mu wàccee mag maanaam mu wàccee Makka day gën a dëgëral day gën a feddali wax ji nga xamante ne maanaam day gën a jéngal wax ji ci li nga xam ne moom mooy wax bi Seydina Abdullah ibn Abbas waxoon radiyallahu ta'ala anhuma euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, moom moo koy euh, dëgëral moom mooy ne yeneen xàq yi dinañ mën a nekk loo xamante ne lu ñu xam la maanaam comme borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa aati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabila wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura Euh, borom subhaanahu wa ta'aala ci suuratul Isra boobu tamit euh, mi ngi wàccee Makka bi naan euh, wala bi mu bi mu borom subhaanahu wa ta'aala ne wa aati zal qurbaa haqqah borom way jege ñaale maanaam sa mbokk yi gën a yi la gën a jege jox leen seen àq te mbokk yi am na lu ñu lay jegewee comme masalan ki nga xamante ne moom mooy. sa sa sa doom masala wala sa soxna ak yu mel noonu parce que ñooñu ci say jege ñaareel lañ bokk ba tey ñooñu mënoo leen jox asaka waa te te pourtant euh, wala ñi nga xamante ne yàlla ñu dundal voilà wa wa wa aatizal qurba haqqahu bu ko jox leen seen àq àq boobu kon da gis ne moom mooy euh, cër ci sa alal loolu lay wax euh, wal miskina ak miskin bi ki nga xamante ne dafa ñàkk dëgg la que ni kooku azaka moom yelloo na ko waaye du ne moom rek moo war a jox azaka na sabil ak ki nga xam ne doomu yoon doomu yoon la maanaam mooy doxandéem li ñu naan doxandéem kooku moom tamit dañ jox ko. jox ko àqam maanaam euh, jëlal ci sa alal nga jox ko loo xamante ne àqam lay doon euh, te loolu ci dinañ ko gis incha allah taala ci bi ñuy wax ci aaya bi ci tegu maanaam ñen ñoo mën a dugg ci biir wax jooju yëpp incha allah taala borom subhaanahu wa taala ci wax jooju nag ne dëgg la joxe ko mais dafa wax nan lañ koy joxee moo tax xaqul ma'lum mooy àq bu ñu xam te moom mooy cër bi nga xamante ne dañ koy xam euh, loolu bokk na ci. Euh, mooy mu nekk loo xamante ne euh, comme ni ko borom subhaanahu wa taala waxee fii mu ne waroo nekk di pasar pasare ak pasar pasare wala tubazzir euh, tabzira te bul pasar pasare ak pasar pasare maanaam kon xàq boobu dafa nekk loo xam ne lu ñu xam rek mooy lan liñ ci aajowoo liñ ci soxla te loolu moom mooy comme ni ñu waxoon ci suñu lu ñu mën a xam la maanaam lu ne rek asaka rek moom mooy li ñu mën a xam lan lay tollu déedéet mais li nga xamante ne moom mooy ki am aajo tey tey tey mu jàmp xam na nan lan la soxla ak nan lañ ko ko war a génne la nan lañ ko war a mën a jàppalee en tant ay jullit ñu dajaloo ñu bokk nekk mbooloo nan lañ ko mën a xoolee nan lañ ko mën a jàppale ba nga xamante ne dina génn ci aaju boobu loolu lu ñu mën a xam la euh, wala boog yeneen yi nga xamante ne euh, moom mooy way jege ñaale wala mbokk bi et cetera wala léeg-léeg nit yi nekk euh, nekk ci coono wala xat wala boog ki nga xamante ne dafa tukki ñëw nii nii fa mu nekk gaa am na fa alal waaye fii moom amu fi dara te wala bo euh, mu am coono ju ko fi dab et cetera yooyu noonu ñu jël ci alal jox ko ngir mun mën ko dimbali ko ba dellu fa mu jëm et cetera kooku tam mën nañ koo xam euh, ak ñeneen ak ñeneen ki nga xamante ne tamit moom mooy euh, ñaan ku ko fajal aajo wala boog muy laaj ku ko fajal aajo muy sàkku ndimbal kooku tamit xam nañ li nga xamante ne moom lañ ko mën a jox kon. alal yooyu yëpp dañuy daal di mën a dugg ci li nga xamante ne moom mooy xaqul ma'lum euh, te aaya bi ni loolu la moo tax mu teg ci ne bul pasar pasare euh, wala tubazir tabzira pasar pasare mu ne lu tax parce que innal mubazzirina parce que nañ def attention ci baatu euh, tabzir parce que tabzir ak israf ba tey du benn wala tusrifu comme li alquran na wala tusrifu bu leen yàq mooy bu leen bu leen Euh, bu leen jël yàq noonu loo xamante ne te te euh, euh, dëgg la ci li ngeen koy def baax na mais li ngeen ci def daa ëpp maanaam loolu moom mooy israaf mooy yàq mooy yàq mooy li ngay def fi ngay jël alal ji di ko fi dugal gaa baax na mais nang te na ko yelloo na ko mais lan ca def dafa ëpp loolu moom moo tax ci ni ko borom xam-xam yi di définir ko xeetu yàq boobu mooy lépp loo xamante ne ab dërëm moo ci war a dugg ngir mu faju soo ko dugal soo ko ci dugalee nayu maanaam te yàqu waaye loo xamante ne million moo koy lijjanti euh, nga def ci neuf cent mille yàqu ba tey da ngaa nay maanaam su su dee am nga ko laa ba lëñ bëgg ba tey da nay waaye soo ci defee euh, million ak genn wàll mooy yaa ngi yàq maanaam loolu mooy diggante is euh, loolu israaf la tudd mais tamit léeg-léeg xeetu yàq mu amee neneen nu muy amee maanaam ba tey nga gis baatu xàq nga gis li tax borom subhaanahu wa ta'aala jëfandikoo baatu xàq te jëfandikoowul maanaa nga xamante ne ñoom ñooy yi ci mënoon a comme lu deme nekke nasib euh, euh, euh, comme lu deme nekke xazz lu deme jusku mooy cër ah, voilà mooy part cër allocation et cetera loolu mënoon na jëfandikoo benn ci baat yooyu mais dafa jëfandikoo baatu xàq parce que moo loolu maanaam maam ngir wax ne lii mooy li yey maanaam ndax gisoon nañ ci maanaamu baatu xaq maanaam lu yey da ciy bokk mais aussi mooy li nga xamante ne ay àq la c'est-à-dire que ay droit la yoo xamante ne dañ ko amee et loo xam ne droit la nag dafa am ci lu muy yem maanaam day am rek ci luñ koy définir luñ koy luñ koy tënk euh, mënul nekk ne lii sama droit mais que xamuñu lan la wala boog précis wul wala leerul déedéet saa yoo xamante ne dañuy wax day day leer naka noonu euh, am na àq ki nga xamante ne moom mooy xàqu ci ci liggéey par exemple ci liggéey eh, buñ koy fay dañ ko war a fay àqam maanaam c'est-à-dire que loo xamante ne euh, soit day nekk loo xamante ne xam nañ ko dès le départ ne lii laa koy fay war bokk mu nekk loo xamante ne dañ koy natt ci aada bi comme ni euh, mooy orf liñ xam moom liñ xam ci dëkk bi ne liggéey bu mel ni liggéey lii moom mooy li yelloo ci yow ñu fay la ko euh, comme li qaida bi wax al aadatu muhakkama maanaam ne aada maanaam mooy orf liñ xam coutume liñ baaxoo di ko def euh, donc l'habituel voilà euh, loolu dafa nekk loo xamante ne mu ma dañ koy attéwo kon loolu euh, tamit lu mata bàyyi xel la kon borom subhanahu wa ta'ala fi kon kon kon yàq yàq kon foofu day dugg yàq day dugg ci ci lu mel noonu mais fii borom subhanahu wa ta'ala bi naan wala tubzir tabziran tabzir dafa gën a garaaw yàq ba rek mooy Euh, li ngay jël ci alal da ko dugal fi nga ko waruta dugal loolu mooy tamsiir da nga koo dugal foofu xam ne waroo koo faa dugal euh, soit dafa xaraam nga dugal ko fa wala boog tout simplement du mbir mi ci jënd ko ko moo xaraam mais nag mais mais mais alal bi du woon foofu la waroon a dugg maanaam euh, du woon foofu la ko waroon a dépenser loolu mooy tabzir mu ne nag borom subhaanahu wa ta'aala bu leen ko def parce que innal mubazzirina kaanu ikhwana shayatin ndax ñi di yàq di pasar pasare alal gi di dugal alal gi foo xam te ne waruñu ko faa dugal eh, ñooñu ay mbokki seytaane ñooñu ay mbokki seytaane lañ wa kaana shaytaanu bi rabbihi kafuuraa xam ngeen ne mos seytaane ah, dafa nekk koo xam te ne dafa weddi kan dafa weddi boromam subhaanahu wa ta'aala kon eh, acte boobu eh, loolu mooy li nga xamante ne lu Euh, moom la moom la aaya bi di wax noonu maanaam ci euh, buntu boobu am kon xàq bi euh, am na kon maanaay xàq yoo xamante ne gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu mu am ci maanaay yoo xamante ne xëy na peut-être tudduñu ko woon suñu xel mi ngi ci dellu si nii mooy comme lu deme ne que liy war maanaam mooy loo xamante ne day xew faw faw day xew te mënta ñàkk am maanaam loo xamante ne. comme fi borom subhaanahu wa kaana alaa rabbika hatman maqdiyya maanaam lii sa borom subhaanahu wa ta'aala daf koo xàttu lu la loo xam te ne daf dogal euh, comme euh, loolu maanaam mel noonu am na ci baa xaq fu muy jëfandikoo fu mu naan wa kaana wa'du rabbi haqqan sama digg borom subhaanahu sama borom bu ne lii dinaa ko def loolu haqqan maanaam loolu mënta ñàkk la faaw day am. maanaam comme fi naan wala wa haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar haqqat kalimatu rabbika maanaam mooy war na mooy lu dogu la lu borom subhaanahu wa ta'aala dogu ci ne loolu mënut a ñàkk am sa kàddu borom subhaanahu wa ta'aala alal lazina kafaru maanaam ci kaw ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla yéefér lañ annahum ashaabun naar ne ñoom waa safara lañ loolu moom sa borom daf cee dogu loo xamante ne dañ naan mën cetera peut-être loolu moom sa borom daf cee dogu voilà euh, comme tamit su borom subhaanahu wa ta'aala naan bi mu naan iblis fal xaq wal xaq aqulu la am la anna jahannama min al jannati wan naar la am la anna jahannama min ka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in fal xaq mooy man yàlla maay dëgg man maay al xaq wal xaq aqulu te dëgg gi ma maam te lii may wax nii mooy lii yey gis nga wal xaq aqulu mooy comme xaqal qawlu ah walakin xaqal qawlu maanaam mooy yey na mooy mooy wax ji day day day dal maanaam am la loo xam Eh, eh, mënta eh, am na tamit beneen maanaa ci xàq boo xamante ne su ma juumul waxuñu ko woon mooy fi borom subhaanahu wa taala doon wax naan wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazala voilà wa bil haqqi mooy ci xam-xam wér loolu lay teg wa bil haqqi anzalnaahu ci lañu wàcce alquran wa bil haqqi nazala waaye ci àtte bi nga xam ne moom maanaam ak dëgg gi làmboo xam-xam boobu lépp ci la wàccee voilà parce que comme fi borom subhaanahu lool li koy dëgëral ni maanaam boobu loolu la mooy fi borom subhaanahu wa bi di wax naan ci beneen aay bi euh, wallahu yashhadu bima anzal bima unzila ilayka anzalahu bi ilmihi yàlla buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom na ci li ñu wàcce ci yow ndax daf ko wàcce ci xam-xamam donc beegal na ci xam mooy ci xam-xam mooy xam-xam borom subhaanahu wa maanaam aaya moom kon li muy tekki mooy ne alquran euh, dafa wàcc lépp nekk xam-xam borom subhaanahu wa taala ci la wàcce et que euh, ci bi muy wàcc tamit maanaam mboo léem li nga xam ne moom la xam-xam boobu làmboo ci ay sagesse ci ay xaqaay ci ay ci dëgg ci ay maani ci yooyu yooyu mi ci alquran loolu moom moo tax alquran dafa dajale li nga xamante ne euh, moom mooy li mën a ak li mënta nekk li xew boo dem xeeti xam-xam yi dañoo dajale ci Euh, ndax xam-xam borom subhaanahu wa taala maanaam li nga xamante ne moom la euh, wàcce ci alquran maanaam moo dajale lépp lépp lu euh, kon kon bu ñu gisee d'ailleurs d'ailleurs léeg-léeg xaq tekki xaqaa'iq yi voilà xaqaa'iq yi comme fi réalité yëpp surtout que muy tekkeendoo en même temps réalité bi nga xam ne dafa làmboo borom subhaanahu wa taala maanaam ni borom subhaanahu wa taala feeñee ci jëmm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci réalité yi waaye muy mu mu feeñal ko tamit ci mboolem bindeef yi et que lépp di tegtale benn réalité bu mag bi te mooy xaqiqatu xaqaayiq te mooy réalité eh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne. day tegtale réalité borom bi subhaanahu taala mooy comme fi mu naan borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan sanurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq mu teg ne awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir euh, dinañu leen wan suñu mandarga yi suñu kéemtaan yi ñu borom subhaanahu wa ci gox yi mooy mboolem gox univers bi daf fay nekk ba fii anfusihim ak seen bopp seen bopp tam réalité boobu daf fay nekk maanaam moo tax doomu aadama mooy réalité univers bi yëpp voilà doomu aadama moom mooy adduna bu bu mag bi même bu dee ci biti nii euh, benn maanaam day mel prototype ci adduna mais en réalité moom ci jëmmi boppam moom mooy adduna bu mag bi kon at euh, bi kon mu ne euh, fii anfusikum seen bopp hatta yatabayyana lahum ba na mais kon mais réalité bi yëpp benn la maanaam mooy adduna bi univers bi yow ci sa bopp mboolem kéemtaan yi ne ci yow mbelam kéemtaan yi nekk univers mboolem réalité yi am yëpp benn réalité kese la muy réalité borom subhaanahu wa ta'ala bi mu feeñal ci li nga xam ne mooy al-haqiqatu muhammadiyya réalité muhammadiyya sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy al-haqqul maxluq mooy ci nañ ko mooy al-haqqul ndax maanaa boobu ci xàq euh, dëgg-dëgg comme niñ ko waxee ci jotaay bi weesu maanaa la bu làkkatoo làkkatu boo xam te ne borom xam yi euh, ñu ëpp fuuf ci ñoom maanaam dañoo nekk ñoo xam te ne moom maanaam duñ ko bàyyi xel ci alquran maanaam duñ ko gis Euh, jotaayoo na ak kenn ci borom xam yi maanaam borom xam-xam mag la euh, am ko laajte ndax ndax xaqatu Muhammad yi ñëw na ci alquran mu ne déedéet amu mu amu ci ma ne ko déedéet ah, en euh, mu indil ko ay dalil mi ngi te xatta xaq boobu nga xam ne mooy xaq pour maxluq pour dellu si ci rek incha allah maanaam mooy il faut ñu comprendre que ni réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu xatta ci xel dañ koy xam maanaam xatta xel day tegte la ne xaq boobu am na maanaam mooy euh, ak xaqul maxluq mooy réalité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà euh, innahu xaqul xaqaati aw anil xuswaani comme niñu ko waxee ci ma euh, ci ruuxul ruuxul bay maani wal bayaan voilà fii sab'ati ahrufil qur'an sallallahu alayhi wa sallam ne waslun lada alifin wala min innahu xaqul xaqaa'iqi aw anil xusbaani voilà moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu moom moo lëkkale Euh, alif bi nga xam ne mu représenté maanaam moo taxaw taxawaay nekk nekk borom subhaanahu wa taala moo ko jokkale ak laam bi maanaam bi nga xamante ne moom moo xaraf bi représenté mindeef yi nga ne kon lamalif bi moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà mooy ak ki nga xam ne moo mat dëgg-dëgg innahu xaqul xaqaa'iq moom mooy réalité gis nga xaqul xaqaa'iq yeneen réalité yi ci des euh, kon moom moo leen dajale voilà moom mooy albarzax bi nga xam ne moo dox mooy dig digal di dox diggante Eh, mboolem réalité borom subhanahu wa ta'ala ak mboolem réalité mi def maanaam barrière boobu mooy sayyidina wa rasuluna wa habibuna muhammad alayhi eh, ne moom la lamboo mooy xaqul xaqaayiqi eh, xattaa cim xel dañ ko ci dañ koy natt dañ ko mën a dañ mën a natt ne cim xel ngir ne moom parce que waajibul wujudi wujudi maanaam ki nga xam ne ak amam dafa war maanaam ñaar la dafa am waajibul wujudi li zaati yi ak waajibul wujudi li ghayri Euh, ki nga xamante ne ak amam dafa war ngir jëmmi boppam mooy yàlla kooku mooy borom subhaanahu wa taala euh, kooku moom euh, xel souvent boo xoolee maanaam masak mutakallimuuna yi rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne moom mooy ci borom xam-xam waa ahlu sunnati wal jamaa ñoom suñuy faral di wax ci waajibul wujudi li zaatihi la ñuy wax dañuy faral di wax mais waajibul wujudi li ghayrihi mooy ki xam ne ak amam dafa mais ngir keneen loolu souvent akaabiru aarifiin yi ñooy xam existence bi ñoo ñoo non seulement ñoo mais ñoom ñoo ko gis mais ni mu ñëwee ci alquran waaye ñoom ñoo ko ni mu ñëwee ci sunna waaye ñoom itam ñaare ñoom ñoo koy gis di ko comprendre di ko di ko ni mu xattaa ba ni ko xel di tegtalee ba xattaa ba lan ni ko xel euh, ndax euh, moom lañuy ñuy euh, wax ci ci ci jawharul fard maanaam ci langage mutakallimun ñoom am na ñu tuddee noonu jawharul fard Euh, même ñi nga xamante ne ñoom ñooy le monde scientifique mooy astronautes yi physiciens yi et cetera ñooñu am nañu lu ñuy tuddee la matière noire maanaam matière noire bi maanaam te loolu euh, mooy base lépp et lépp ci loolu la composé woo maanaam comme genre cellule cellule souche la maanaam comme cellule souche la ci maanaam cellule souche maanaam mooy euh, cellule boo xamante ne dès le départ day day moom mën na tàq ni ko nekk lu nekk maanaam moom moom noonu rek moom noonu rek. Euh, ñu ko xoolee duñ xam lu mu doon maanaam xamuñu lan lay doone ci mais mën na développé wu nekk lu nekk ñëw maanaam ak nekk nopp moo tax euh, nit ki benn cellule lay doon maanaam unicellulaire lay maanaam bu bu nekkee ci biiru yaayam au départ noonu lay mel maanaam euh, œuf bi noonu bi noonu lay formé mais après da ngay gis cellule buy développé di jur cellule bi bu nekk di jur beneen cellule après yii di tàkkale yii di nekk yii di di dem di di gën di fula di ko formé yii fula di ko formé loxo yii fula di forme bët yii fulandiku forme karaw yii fula et cetera maanaam noonu lay demee eh, yii def a yàq yii def kii amul yu nekk ci colonne vertébrale bi moom nga xam ne dañuy nekk yu mel noonu ba pare mën a créer am même temps cellule souche di créer waat yeneen cellule souche ci biir eh, univers bi tam noonu la mel maanaam comme nit mooy univers bu mag bi noonu moom tamit noonu la mel eh, ñoo ngi jéggalu ci ci ci ci jaar biñ jaar ci bunt bi mais ngir leeral rek baatu ne xàq boobu noonu ci alxuraan existé na réellement et que maa naa boobu lay teg tamit te ñu bëree bëri duñ gis loolu moom loolu lañ bëgg a leeral rek moo tax ñu waxee ñu dugg ci maa ci domaine bii nii euh, ce qui fait que bi tamit dafa am lu ñu tuddee jawharu fardi maanaam mooy euh, te xaqiqatan mooy xaqiqa jawharu kamal maanaam bi nga xamante ne moom la euh, yonent bi sallallahu salaam wasallam jàngal Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu jawharu kamal boobu maanaam xaqiqa bi muy junj bi muy leeral moom mooy. Euh, jawaru fard boobu nga xam ne ba xattaa ci mutakallimuuna yi euh, am na ci ñoo xamante ne mbooloo ci mutakallimuuna yi ñoo xamante ne xam nañu existence lu ñu tuddee jawharu maanaam seen xel dina leen yóbbu ba ñu xam ne jawharu fard am na maanaam jawharu fard nag soo ko bëggee définir mu jawharu fard mooy euh, nan lañ ko mën a fi firé mooy substance singulière mooy li nga xamante ne benn gànjar la boo xamante ne bu càppaaculi la maanaam boo xam ne bu càppaaculi la loolu nan lañ ko mën a leerale tey maanaam mooy mooy tey par exemple euh, soo ko bëggee na gis ci ci xew maanaam ba ba gis réalité boobu ne am na mooy dangay xool euh, mbir mu ne maanaam tey imaginer nga jël benn euh, donju xeer bu ndaw bu toll nii donju xeer dama joxe den donju xeer ngir après mën a joxe yeneen exemple wala wala boog ngir ngir mu mën laa tegtal ci yeneen exemple yu mën a doon mais dama jël exemple donc xeer mënoon naa jël kaas mënoon naa jël euh, matière bu mu mën a doon léegi tay bu ma ko imaginer nii ma xar ko ñaar bu ma ko xaree ñaar dama koy mën a xaraat maanaam xar boobu koy mën a xaraat ñaar du boo boobu xar dama koy mën a xaraat ñaar du dëgg ba ma dem ba nga xam ne sama bët dootu ko mën a gisati maanaam li ma koy xaree ñaar sama bët dootu ko gisati sauf que su ma toppee xar-xar yooyu xar-xar yu ndaw yooyu di ko def tof tof tof di xar di xar di xar dinaa yegg ci benn moment boo xamante ne su ma su ma ko maanaam obligatoirement day am fu mu yem c'est-à-dire que lu tax ma wax ko mooy nañ imaginer ni sa xel danaan la ok loo ko xar-xar ñaar maanaam xar-xar boobu nga xam ne mën nga téye mën nga koo xaraat ñaar maanaam sam xel du dàq loolu même bu dee sa bët bu ko gis mais xel mi du dàq ne xar-xar loolu mën nañ koo xaraat ñaar bu dëgg kon ce qui fait que lan mbir mi day dem ba kañ ba maanaam ba ca ajag-jag mooy lu amul fu mu yem du dëgg maanaam sam xel loolu la lay wax maanaam danaa la mbir mi day dem ba du am fu mu yem maanaam xaaj bi nga mën a xaaj kon doon ju xeer bi mën nga koo ay xaaj ay xaaj xaaj xaaj xaaj xaaj xaajaat ba ci dem ci anam koo xam te ne lan du am lan xaaj yooyu du am fu mu loolu dañuy déparé ci base boobu mais li wane ni loolu dafa foofu maanaam mënta ne il faut mu am fu mu yem mooy beneen bi ci des mooy tey léegi naa imaginer jël montagne ma ne dama koy xaar def noonu tamit sama ko xaajee moom tamit ma di ko xaaj ay xaaj xaaj ko xaaj ay xaaj xaaj ay xaaj day dem ba lan moom tamit xaaj yooyu sama xel daf may jox ne ma dem na ba infini du dëgg euh, laaj bi jañ boppam mooy est-ce ñaari infini yi maanaam mooy ajajag mooy li amul fu mu yi ñaar yooyu est-ce que ñoo tolloo xel danaan la mënta ñu tolloo lu tax parce que xam naa ni doj bi moo ëpp doole moo gën a rëy lan moo doon ju xeer bi maanaam montagne bi moom moo gën a doon ju xeer bi te lim ko gën dafa bëri donc ce qui fait ni bu fekkente ne benn bu ci nekk day dem ba infini maanaam obligatoirement mooy ne ñaari infini yi mënuñu tolloo te ñaari infini yi daa iman dañuy tolloo maanaam lu amul fu mu yem amul fu mu yem rek mooy ne yëpp tolloo li amul fu mu yam amul fu léegi kon loolu li may jañ maanaam li nga xam ne moom obligatoirement daf daf sama xel léegi daf naa daf may njett ci loolu mooy ne ahan kay kon euh, euh, kon am na limite maanaam mooy bu moy xar mbir mi di ko xar di ko xar di ko xar di ko am fu mu yam loolu obligatoirement sama xel daf may jañ ci loolu obligatoirement parce que su amul fu mu yam kon infini yi de tolloo te infini mu ñaari infini yi mënuñoo tolloo parce que xam naa ne doj bi de toute façon de toute évidence moo gën a rëy nag doju kon damay xam ne mënta tolloo voilà et que dafa am fu mu yem d'ailleurs comme temps diñu naan euh, ak tasalsulu filment bi loolu mënta ne la lool loolu comme la mel rek voilà mi ngi mel ni rek tey nit ku nekk bu jëloon tey bu ñu jëloon benn date donnée mooy ñun ñu ne gane àdduna ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ ji mu feeñ ci ñu ñël ñu ne euh, avant loolu ñu considérer ko comme loo xamante ne amul fu mu yem maanaam infini léegi tey ñu jël jamono jii ñuy wax ñun ak jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi fi dox nekk jaar rëy bëri na xëy na mais infini wul am na fu mu yem maanaam mën nañ ko dëxale daal léegi tey su fekkonte ne euh, am am mbir yi amul fu mu tàmbalee déglu bu baax su dee am amu mbir yi amul fu mu tàmbalee kon temps bii diggante tey jii nii wala jamono jii nii ak bi mbir yi di tàmbali di am di xew moom ak moom ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak feeñam ak bi mbir yi am fu ñam ñaari temps yooyu ñooy tolloo te loolu sikk nekkul ci ne tolloo kon sikk nekkul ci ne parce que ñaari infini euh, dañuy tolloo te sikk nekkul ci ne ñaar yooyu kon mënuñoo nekk lu infini maanaam comme temps bi la mel et cetera loolu topp ko ci lu yeneen yi maanaam loolu mooy loolu xel mënu koo nangu Euh, fii tamit noonu la demee maanaam bu may xar bu moment bu gis naa ne doj bi moo gën a rëy xeer bi kon ñoom xaaj yi ma leen mën a xaaj du mënuñoo tolloo mënuñoo tolloo léegi nag kon dafa am fu mbir mi yem loolu la ñu tuddee jawharul fard c'est-à-dire que loolu mooy bu ma maanaam lu mu mënti toj wala lu mu mënti di diviser di ko xar ay ñaari xar yu tolloo faw day am foo xamante ne boobu moom mooy fi nga xam ne fa tàmbalee te loolu nag fa la lépp tàmbalee loolu dafa nekk ci ginnaaw waxtu yi dafa nekk ci ginnaaw jamono yi maanaam amul jamono ju mu tollool amul temps bu amul amul espace bu mu nekk et cetera et que loolu existence am dafa nekk loo xam ne lu war la parce que su loolu existé wul woon kon mbindeef duñ mën a exister duñ mën a exister aussi à partir de moom te loolu nag ñu existé noonu loolu la ñuy tuddee ak xaqiqatul muhammadiyya maanaam euh, suufi yi moom la ñu tuddee xaqiqatul muhammadiyya ak ruuxul yi mooy ruux yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lii wane ne nag ruux boobu ruux yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam parce que mooy esprit bi nga xamante ne à travers moom ci la moo koy wax bi mu naan ko bi muy wax naan yasalunaka anir ruux qul ruux min nañ ko bi ñu tollu ci tanazzalu malaa'ikatu war ruuhu fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina eh, eh, taarujul malaa'ikatu bokk te taarujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi fii yawmin et que muy esprit bi nga xam ne moom mooy mooy administrer univers bi euh, muy esprit bi nga xamante ne mooy original lépp maanaam kon euh, ak yeneen yuy wane ni euh, loolu la parce que bëri na ay aaya ak yoo xamante ne dañ koy tekkale mais liñ ci nam moon rek mooy alxaqul alxaqul maxluq maanaam mooy dëgg gi nga xamante ne mooy réalité bi ëmb yeneen réalité yëpp mais bu ñu bind la lu am la lu am cosaan la lu am départ la am na point de départ et que borom subhanahu wa ta'ala daf koo amal mais moom mënta amal boppam maanaam moom moom mënta amal boppam euh, ndax ndax borom subhanahu wa ta'ala ko amal maanaam ndax moom xam nañ ni jawhar la maanaam ndax mbir moom xam nañ ni jawhar maanaam xam nañ ni ab substance la loolu xam nañ ko léegi alors que borom bi subhanahu moom mënta nekk substance maanaam mënta nekk jëmm corps physique wala yu mel noonu loolu mënta nekk voilà loolu du mën a et donc à partir de ce moment euh, dañuy xam ne borom subhaanahu wa taala te euh, loolu am xel tamit day tegtale ne moom am na te euh, te moom moo amal yeneen yi des mais mais yeneen yooyu mu amal nag bi mu ci njëkk amal te yooyu à part de boobu la yii ñi réew si des amal xattaa ba monde scientifique bi xam nañu réalité boobu ñoom léegi dañuy wute nuñ koy tuddee selon. xam-xam yi surtout bon ñuy wax matière noire la ñuy faral di wax bu dee ci domaine physicien yi astronomie et euh, mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, mutakallimuna yi ñoom dañu koy wax jawharul fard mais suufi yi ñoom ñoo tudd ñoo ko tuddee ak te bu ñu xoolee alquran suy wax eh, dafa bëri lu muy junj ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bir mi maanaam moom la moom ci boppam boo xam na eh, dafa bëri ay réel ay ay ay ay maani ci alquran yu koy tegte la yoo tax yu tax ñuy ñuy ñuy wax loolu d'ailleurs looloo tax alquran bi nga xam ne lépp moo dajale lëpp maanaam ci moom lañ ko wàcce sallallahu alayhi wa sallam te moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alquran voilà moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi alquran kon loolu lay tekkale maanaam ñu ngi euh, jéggalu ci jaar bi maanaam ci taxaw ki ñu taxaw ci masala boobu mais masala la boo xamante ne euh, dañoo jàppoon ne euh, bu ko waxee noonu rek jàll. mais xaqul maxluq boobu mooy euh, muy xaq bi nga xam ne maxluq la parce que xaq moo am ak yàlla mi dëgg ak alxalq bi bind mais léegi nag ndekete am na xaqul maxluq al xaqul maxluq ki nga xam ne dañ ko bind gaa am xaq voilà mooy xaqul xaqaa'iq dégg nga mooy mooy euh, euh, mais buñ ci taxawutoon tuuti nii du ñu bëri mën nañoo foog ne rek eh, mbir mi amul ci lu amul cëslaay amul ci lu mu tegu euh, léegi euh, kon xàq bi nga xamante ne moom mooy euh, àq bi nga xamante ne mooy cër bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa di wax fii rek te mu war a génnee ci alal yi loolu maalum bu ñu xam la maanaam lu ñu xam la ci suñ jotaay bi wees tamit waxoon nañ al maalum mooy lan et mooy ne ismu maf'ul la mooy complément d'objet la ci euh, bu jógee ci al ilmu muy xam-xam te waxoon nañu xam-xam mooy loo xamante ne mooy euh, daj ci benn xabaar maam information wala am ci mbir mi jote ci ci anam goo xamante ne dañ ciy dogu ba pare jotin ko jotin bu mat ba pare bu dogu ci anam goo xamante ba pare mbir mi niñ ci niñ ci dogoo bu dëppoog ni nga xamante ne moom mooy lu xew loolu mooy xam-xam yeneen yi ci des yëpp soit réer lay doon euh, ci ñaari forme yi muy réer goo xamante ne mooy bu simple bi ak réer bi nga xamante ne daa tegu ci kaw réer mooy bu feddaliku bi wala boog mu nekk li nga xam ne mooy njort muy zann wala shakk sikki sàkk wala waxu mooy def-def la euh, mooy supposition def-def la supposition kon euh, li nga xam ne moom moo aju ci euh, buntu boobu mooy ne borom subhaanahu wa baatu maalum mooy lu ñu xam lu ñu déterminer maanaam lu ñu lu ñu leeral Euh, loo xamante ne dafa am délimitation gis nga euh, yooyu mooy mooy maalum kon dañ koo xam maanaam kon dafa am yooyu yëpp borom subhaanahu na ko ci alquran euh, ba pare def ko tudd na ko fukki yoon ak benn fukki yoon ak benn yoo xamante ne dañuy répété wu yenn yi dañuy répété mais bu ñu répété wul juróom-ñaari yoon rek juróom-ñaari mbir la borom subhaanahu wa na comme en tant que kitaabu maalum muy téere bu ñu xam. wa maa ahlaknaa min qaryatin illaa wa lahaa kitaabun ma'luum alaguñu ab dëkk lu dul ne amoon na téere bu ñu xam kon maanaam bu précis bu ñu leer boo xam te ne foofa boo fa demoon ci jamono jooja di nga fekk téere ba nekk fa alquran maanaam wala bokk bu dul alquran mu nekk beneen téere boo xam ne day leeral surtout ñu njëkk ne maanaam kon yeneeni téere yoo xam ne yu leeral la euh, te buy wax di leeral li nga xamante ne moom mooy atte yi dëgg yi muy leeral lépp loo xam te dëgg la comme ni alquran di wax ne hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq voilà suñu téere bi ni mi ngi leeral maanaam ci dëgg voilà mooy lay leeral dëgg day leeral maanaa yi nga xam ne ay dëgg la day leeral atte yi nga xamante ne dëgg la day leeral xam-xam yi nga xamante ne dëgg la waaye mi ngi wàccee te ki ki koy waxee ki koy waxe maanaam day wax ni ci dëggal gi nga xam ne mooy Euh, réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo moom moo koy waxtaan moo koy wax moo ko jottali nit ñi yante fale mais bil xaq euh, kon alquran boobu euh, wala yeneen téere yi mooy kon kitaabul ma'lum mooy dañu xam dañ koy xam maanaam loolu riiw muñu bu yàlla mos alak nag fekk na loolu am ci ñoom loolu alquran moo ko voilà la wala xaa kitaabul ma'lum maanaam mu nekk soit téere bu ñu téye wala boog mu nekk njàngale bi yeneen bu ñëwoon ci ñoom alayhi salaam boo xamante ne xam nañ ko de manière précise ci lu leer kooku loolu moom mooy euh, benn maana am na beneen maanaam boo xamante ne qadaru ma'lum lay wax mooy qadaru ma'lum naan ilaa qadarin ma'lum euh, comme ñu nit ñi nekk ci biiru nit ñi bu ñu nekk ci biiru ndey yi euh, dafa am dayo mesure délai boo xamante ne bu ñu xam na muy dayo maanaam euh, dañuy màgg ba benn dayo bu xam précis boo xam ne bu tax borom bi subhaanahu moo ko xam moo ko teg et loolu la ñuy génne voilà moo tax borom bi nag fa qadarnaa lu mën a doon ñun ñoo ko natt ce que ñun ñoo mën a natt ak a baax na ñuy natt euh, léegi nag euh, mi koy wax tamit borom bi subhaanahu Euh, fële ca euh, sóotu xijir ba tey bi mu naan ndax aay bu njëkk bi ñu wax tam sóotu xijir la wax fi mu wax kitaabu maalum euh, mais fii tamit bi mu wax bi mu naan wa in min shay'in illa wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum amul benn mbir lu dul ñun yàlla borom subhaanahu wa ta'aala fala maanaam koomam maanaam xazaa'inuhu mooy màngu téefam mooy trésor yi ñun ñoo ko yor ba pare wa maa nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum te duñu wàccee mbir yi lu dul xam ne ma'lum ñu xam la maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy dayo mooy mesure boo xam te ne bu précis la bu xam la c'est-à-dire que lii àdduna bi soxla ci ci mbir ci lu ñu dundee ci yi ñuy soxla borom subhaanahu lépp la yor sof que buy wàcce mbir mi ak di ko feeñal daf koy def ci dayo boo xam ne moom moo ko xam xam na ko lu ñu xam la lu précis la moo tax lépp day tegu ci xam-xam moo tax da gis maalum lu ñu xam la maanaam ngay gis ni kon borom subhanahu wa mu feeñal ci adduna bi yëpp lépp tegu ci xam-xam amul lu teguwul ci xam-xam moo xam xam-xam yu feeñ la wala xam-xam yu lëb yu nëbbu la moo xam xam-xam la yoo xam ne ñëpp mën nañ cee bokk wala xam-xam la yoo xam ne dafa am ñu ko war a mën a jagoo selon euh, ban façon nit lañ ndax ay jàngkat lañu wala ndax ay nit mi borom spiritualité lañu et cetera euh, mu am fi nga xam ne moom tamit mooy lu ñu xam na borom subhaanahu wa euh, euh, di wax muy par exemple yawmun ma'lum voilà comme fi mu naan haadihi naaqatullahi lahaa shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum voilà yent yàlla Saalih alayhi salaam bi mu waxee nitam ñi mooy waa Samud nee naan nee na leen ah naaga buur yàlla gaa ngi mooy naaga naaga mooy gëlëm bu jigéen naaga ak buur yàlla gaa ngi neen ah, dafa amee jamono ju mu war a naan mooy ci seen teen yi naanuwaay yi ñu moom da leen a xaajal dañ leen comme que yéen yéen a wax na na ñëw parce que ñoom ñoo ko laajoon ne ne ne ne dañu bëgg doj bi montagne bi gëlëm génne ci bu gëlëm gi ñëwee moom it na sukk jóg maanaam ñu gis ko moom mu def loolu ok mu nekk kéemtaan mais dañ leen cee tegal nag léegi ay conditions léegi nee nañ leen nag léegi seen diggante gëlëm gi nag gis nga naaxatul ah, ah, fa qaala lahum rasulullah naaxatullah wa suqyaha gis léegi eh, naaga gi léegi nag moom am na lan léegi am na dafa am jamono ji nga xamante ne waxtu jour yoo xamante ne moom rek ka mën naan ci dëkk moom rek maanaam moom fi ñuy naane fi ngeen di dem di wut di tibbee ndox moom rek dafa am droit accès parce que yéen a ko laaj yéen nag da ngeen am wala comme shir bu yow mu maalum yéen it da ngeen am naanuwaay maanaam foo mën a dem root yee et cetera mais bis bu ñu xam voilà au début au début d'accord nañ ci loolu mais bi affaire yi commencé jafe comme ndox daa denrée la boo xam te ne de première nécessité la euh, euh, mbir mi daal metti woon ci ñoom ñu mujj euh, indi ay jafe-jafe. Eh, dégg nga fa a dégg nga ñu daal di koy re loj ñu loj ko mooy rendi ko mooy ni ñuy def eh, eh, gëléem loolu loj la tudd dégg nga bu ko defee fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim voilà borom subhanahu wa ta'ala rajaxe leen ci seen sababu bàkkaar mooy say xaatu woowu nga xam ne moom la ñu leen xaatu kon loolu mooy bis bu ñu xam d'ailleurs borom subhanahu wa mi ngi wax tamit ci même loolu ci sourate Waaqia par exemple bi mu naan euh, bi mu naan qul innal awwalina wal axirina la majmu'una ila miqaati yawmin ma'lum voilà waxal ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk ak ñu mujj ñëpp dinañu leen dajale ci bis bi nga xamante ne maanaam ñu dajale ci bis bi nga xamante ne bu ñu xam kon bis bu ñu xam la te mooy yawmal qiyaamah bis bu leer leer la Euh, mooy bis bi nga xamante ne mooy bi ñu gën a xam donte xamu maanaam ñu bëri euh, xamuñu kañ la comme li alquran inna saata la aatiyatun la rayba fiha naka waxtu wi dina ñëw sikk nekku ci bon dañ koy wax saa en fait waxtu wi euh, parce que waxtu en fait moo tax dañuy wax yaquluna mata saa kañ la yawmal qiyaamati bi ñëw saa waxtu woo ngeen di wax voilà ak mu naan wa maa azunnu saa'ata qaa'ima yaakaaruma ne waxtu wi dina taxaw maanaam dina ñëw taxaw ni këtt ni jot na voilà voilà borom sant ne laa ta'tiikum illaa baxta du leen dikkee lu dul ci mbetteel maanaam mooy waxtu woo nga xam ne day ñëw waxtu wu ñu xam la bis bu ñu xam la dina ñëw euh, voilà et euh, li tax ñu koy tuddee waxtu en fait heure heure bi mooy heure bi naan heure bi jot na voilà comme loolu la heure bi jot na yow man xëy borom subhanahu wa ta'ala dana gis day bëri lu muy ñëw ci alxuraan euh, par exemple euh, dafa am compte à rebours compte à rebours moo mooy booy def chronomètre dara voilà day jékki-jékki rek e, affaire bi bett la ñu ne e, heure bi nga war a daw course voilà heure bi nga war a taxawu jot na tak voilà wala yu mel noonu wala heure départ bi jot na tak souvent day am na ñu bari ñi waajalul seen bopp daneen di bett voilà voilà même da sax même même même euh, kii yi montre soo ko tegee Euh, yéegee mooy réveil yi par exemple da ngay gis buy buy buy def ni heure bi nga bi nga ko programmé su ñëwee gis nga bu ñu programmé bu ñu xam la ko bu yegsee rek da ngay gis montre bi day yëngatu dugub dugub daal di commencer tintin tintin wala xeet muy def bruit maanaam nga gis ne euh, compte à rebours bi départ na mais ñu bari nag ci nit ñi xamuñu ne compte à rebours boobu départ na même pour ñoom seen bopp. voilà day maanaam wala boog dañuy doxalee comme si que compte à rebours boobu existé wul dafa am temps buñ la may pour nga war ko dund léegi compte à bi tàmbali na bi nga juddoo la tàmbali léegi nag muy dem léegi bi muy jot nag yow xamoo kañ la xam na kañ la xam na kañ la ah voilà mooy ilmu saa xam-xamu waxtu bi euh, kon ak yeneen ak yu mel noonu maanaam euh, ñu bëri nag dañ ne non loolu du ñëw non yow non loolu c'est lointain loolu lu sori la du ñëw. fekk comme mbir mi comme que compte à rebours bi départ na moom mooy ne ñëw gi kon c'est imminent maanaam lu lu luy ñëw la léegi mais day bett gars yi souvent euh, mais waxtu la bu ñu xam mais que ñëpp nag ñooy daje gis boobu ñu njëkk ñi ak ñu euh, am na tamit comme euh, na ja as-saharatu li miqaati yawmin ma'lum maanaam loolu tamit am na ci ci wax na ko mooy njabarkat yi bi ñu ñëwee daje bis ci ci bis daje bis bi nga xam ne mooy bis bi ñu xam la mooy yent yàlla Musaa alayhi salaam bi mu waxee njabarkat yi ak Firawna maanaam eh, ñoom ñu dëppoo ci ne ñu moo ñoom njabarkat yi dañoo war a daje par par pour pour def seen spect ci bi spectacle bu rëy boobu bis boobu sax bitu bisu eed la woon voilà bisu feet la woon yow mu ziinati wa an yuhshara naa naasu waxaa ba pare dañoo war a tase ci p ah et yoor yor lañ koy def maanaam bu ko defee lépp leer amul dara luy nëbbu voilà comme histoire yeeg teewlu Moussa Sam ak njabarkat yi loolu ñëpp xam nañ ko. léegi mu am tamit li nga xam ne moom mooy euh, bis moo kon bis bu ñu xam la woon mooy yawmu zinati mooy bisu taar bi ñoom dañoo amoon jour fête bu tuddoon noonu yawmu zinati bis boobu nag la gaa yi daje euh, loolu tamit kon ñëw na ci alquran alquran ñëw na euh, di wax waxtu wi maanaam waxtu wi ñu xam. mooy comme fu Iblis di wax naan fa anzirni ilaa yawmi yub'athun mu ne qaala innaka minal munzarina ilaa yawmil waqtil ma'lum gis nga mooy yow bisu bi nga xam ne bisu waxtu wi nga xam ne bu ñu xam la gis nga mooy liñ doon wax léegi ci ñooy gis ne yawmul ma'lum kon bis bu ñu xam la ba pare waxtu wu ñu xam la mooy temps bi mu def wala boobu période bi période boobu période bu ñu xam la voilà kon ne yawmal qiyaamati euh, moo tax Iblis euh, du ne par exemple moom li mu bëggoon yawma yub'asuna ba yow ba bis bi nga xam ne ci la nit ñuy dekki moom dafa bëggoon bu yawmal xiyaamati jotee rek eh, maanaam bu adduna bi yëpp dee dee wala adduna bi di tukki moom mu ñëw du dee moom loolu la bëggoon borom subhaanahu wa ta'aala ne ko nag loolu du ko def dinaa la may mais temps laa lay may durée mooy euh, mooy mooy waxtu moom laa lay may durée voilà loolu mooy waxtu durée période laa lay may période bi nga xam ne moom lañ xam mooy ne mooy mooy ba ba adduna di tukki mooy yow mu bis bi nga xam ne ci la période bi di di jeexe période bi ñu xam bi durée boobu ci lañu ko xamoon euh, il faut ñu comprendre que ne alquran ba alquran daj amul baatu zaman jamono amul le temps bi ñu naan le temps parce que le temps en réalité waxuma la maanaam def def la la existé wul dans la réalité durée moo existé ak moment moo tax moom loolu lay wax saa muy heure bi mooy moment bi ak waxtu yooyu lay wax mais du wax zaman jamono durée jamono temps parce que temps amul réalité voilà temps amul réalité bu taxaw bon loolu du du suñu taxuñoo jóg nii mais peut-être que euh, ñàkkul ci duunu si yaakaar naa sax ci kunus am na maanaam mos nañu ko cee leeral wala xam euh, ak yeneen durus yoo xamante ne xëy na. Eh, leeral nañ ko ci kon mu am temps bi nga xamante ne eh, kii boobu wala waxtu wi mooy durée boobu mooy ma pré bis boobu précis la yow moo tax yow mat kaamate bu yow ma iblis loolu mayuñu ko ko carrément iblis du lim laaj lépp lañ ko may de dañ ne ko d'accord dinañ la may eh, durée bi période bi mais bis bi période bi boobu di jeex te moom mooy adduna bi buy tukki maanaam ñëpp war a dee boobu da nga après yow man am nga dee comme ñëpp euh, loolu ñëw na ci ñaar yoon ñëw na ci sootul euh, Hijr ñëw na ci sootul euh, Saad ci sootu Saad mu ñëw tamit en tant que rizqun ma'lum muy wërsëg wu ñu xam comme fi borom subhanahu wa ta'ala wax naan ulaa'ika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun muy waa àjjana mu ne ñoom day yelloon ñeel na leen lan risque wërsëg boo xam ne maalum bu xam voilà wërsëg bu xam kon loolu am na kon tudd nañu kitaabu maalum qadar maalum waxtu maalum yawm maalum euh, risqun maalum euh, kon kitaabu maalum qadaru ma'lum yawmu ma'lum euh, waqtu ma'lum euh, riskum ma'lum euh, léegi borom subhaanahu wa ta'aala tudd na tamit maanaam ci yeneen ay ashhuru ma'lumaat mooy ay ay ay ay ay ay weer yu ñu xam ak ak ayyaamul ma'luumaat ak fan yi nga xam ne moom lañ xam mooy yi ñoo dañ ci jublu ci borom subhaanahu wa borom subhaanahu wa ta'aala na haqqun ma'luum voilà haqqun ma'luum mooy comme ci suñu aaya bi voilà nga xamante ne euh, kon borom subhaanahu wa euh, kon ma'luumaat yi nga xam ne xam nañ leen euh, am na juróom-ñaareel boo xam ne sama xel daf ci génn amaan na ma fàttali ko. mais juróom-ñaar yi nga xamante ne mooy juróom-ñaar yi nga xamante ne dañ xam lañ euh, kon borom subhaanahu wa taala fii tamit day wane ni xàq bi nga xam ne mooy alal bi dañ ko war a xam dafa war a lu précis loolu war a leeral mu am borom subhaanahu daal ci teg ne waaye ñi nga xam ne ñooñu lañ koy jox mooy lis saa ili ñeer ki nga xam ne mooy ajolaaj mooy ki nga xamante ne day ñëw laajte parce que kook tam dafa am xaq su fekkente ne dafa am dafa mën dinañ ñëw incha allah ci jàngat maanaam daf daf la daf ko aajowoo te dafa am lu tax ba mënu ko maanaam kooku sikk nekku ci ne euh, kooku nga xam ne mooy mooy laaj kii laajte dafa am àq kooku moom sikk nekku ci borom xam nañ ci rahmatullah alayhi ki nga xamante nag moom mooy ki ñuy wuute ndax kooku même ndax maanaam am na droit laaj wala am amul droit laaj mooy ki nga xamante ne mi ngi ànd ak wér yaram man na wuti ji alal te def ko te amul lenn lu ko gàllankoor du ko mën wut lool kooku moom dinañ ñëw incha allah taala ci masala yi wax mbiru kooku mais xadis bu nekk ci sunan eh, imam Abu Dawud rahimahullah eh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne euh, li sa'ili haqqun walaw ala fars maanaam ki nga xam ne mooy kii laaj mooy ci ci ki nga xam ne day ñëw di di ñaan wala muy yalwaan wala muy laaj ngir ko fajal aajo et cetera kooku dafa am xaq maanaam gis nga kon kooku moom xam nañ ko mooy nga xam te dafa am xaq walaw ala fars même bu day ñëw na war ci kaw euh, fas maanaam même bu ñëwee war ci kaw fas dafa am xaqam maanaam ñoom euh, bu fekkente ne gis nga ko nii ci biti nii nga jàpp ne kii ku war a am la par exemple tey ku waroon ab Audi wala bu war benn euh, oto boo xam ne daal jàpp nga ne oto bii moom ku ko war ku ne xanaa kii war te ñàkk wala boog mu jóge tukki maanaam war avion yi daal di wàcc ñëw eh, da nga naan xanaa kay kii euh, comme que war na ci avion bi ñëw na mu ngi laaj nga foog ne warta warta wa warta ñàkk lu lu muy laaj fekk amaan na euh, li tax mu def ko moom mooy su su su ko defutoon jafe-jafe lay ne euh, ba pare dafa relatif maanaam li tax nit ki di laaj dafa relatif c'est-à-dire que euh, du loo xamante ne lu précis la léeg nit mën na sax di gagner alal ju bari maanaam léeg-léeg mu am salaire bu baax mais sauf que ay charge am maanaam mooy li ko li tegu ci kawam moo diis diisaay koo xamante ne moom loolu rek du ko doy maanaam li muy gañe ci alal même bu dee day liggéey am na salaire mais bi xaaju ci ba ci mel ni faj ay aajo kooku tamit euh, léeg-léeg mu laaj ngir loola kon bu nee rek ne euh, ki di laaj daa man dafa war a nekk koo xamante ne dafa dafa yorul dafa mënul dafa amul et cetera. d'ailleurs loolu moom moo tax euh, borom ko xam ne rahmatullah alayhi wuute ci keneen ki nga xam ne moom moo ci teg léegi nag laaj dafa am ñaari xeetu laaj dafa am laaj bi nga xam ne mooy as-su'al bi xaal mu am li ñu tuddee as-su'al bi lisaanil maanaam ki nga xamante ne moom mooy ci laaj ci lisaanul xaal mooy làmminam moo ko wax maanaam lisaanul maqaal plutôt mooy ki nga xamante ne moom dafa ñëw carrément daal ne man de damaa soxla woon nangam wala dama bëggoon nangam wala jox am ki nga xamante ne moom mooy laajte bi lisaanil maq bi lisaanil xaalu maanaam mooy moom ni mu mel moom mooy tax eh, maanaam moom mooy wane ni kii soxla na ko ko dimbali maanaam moom waxul laajul garder na dignité mais loolu rek day tegtale ne maanaam mais ni mu mel maanaam moom ni mu mel ci boppam moom mooy tegtale ne eh, dafa soxla ku ko ku ko dimbali. Euh, loolu tamit am na xeetu ñooñu nga xamante ne dañuy laaj ci forme boobu loolu moom moo tax dañuy def très attention ci ñi nga xamante ne moom mooy euh, nit ñi d'ailleurs loolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax naan dem euh, naan laysal miskinu alladhi tarudduhu wala boog laysal faqir wala ci beneen riwaaya laysal miskin alladhi tarudduhu alladhi tarudduhu luqmat luqmata wala luqmataani wa tamratu tamrataani walakin al la yasalu la yasalu an-nas fa ki nga xamante ne aw kama qaala sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne mooy miskin bi mooy pauvre bi xaalis la bu nekk ci sax bi bi ki ñàkk dëgg nekkul ki nga xamante ne tey euh, mooy a tawaaf ki nga xam ne euh, euh, mooy kii kii dem di baagante ci biir nit di laaj fayas alnas muy di laajte wala boog kon bu laajtee la bu ko defee fàttali doxul loqmata wala loqmataani nga xam ne boo ko joxee benn dang ko ceeb wala benn ñaari dang ko ceeb mu dem yoonam déedéet wala boog benn tàndarma wala ñaari ma rek mu daal di dem wuti jiwaat wat keneen ku ko ku ko mayal mu ne waaye ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne du laaj nit ñi moom du laaj nit ñi waaye la la laaye ji ghinan yughnihi walakin al miskina alladhi la yajidu ghinan yughnihi mooy nga xamante ne amul koom bu koy doy gis nga maanaam mën na nekk sax ne day liggéey mën mën na nekk ne euh, am na ci lu mu jàpp mën na nekk ne euh, salarié la comme ni ñu koy gisee ci réewu tugal yi mooy li d'ailleurs même réewu wolof ah, tamit bëri na fa mooy li ñu naan les salariés pauvres nga xamante ne dañuy liggéey ji di xëy di gont et cetera mais mënuñu am dara d'ailleurs sax parfois fu ñu mën a dëkkal seen bopp ñu koo am maanaam fu ñu mën a dëkk di fay logement car kon normalement mënuñu koo am ah, bëri na ci ñoo xam ne seen oto yi la ñuy fanaan parce que tout simplement maanaam ñooñu vraiment ci cas yu cas garaaw lañ nekk euh, bu ñëwee nag ci bërëbu liggéeykaayam wala ba mu sol costume wala yooyu noonu wala mu sol grand boubou wala yooyu ba sol ko bu cartable bi dangay ngay foog nekk kii ku am la mais ndekete yoo amul lu bari maanaam yëpp da koy sagoo. ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ne cas ci biir yooyu nag loolu nit ku am xel moom mooy xool ñooñu comme li Alxuraan wax laa yas'aluuna an-naasa ilhaafa ñooñu duñu laaj nit ñi mais dañuy sagu nii rek ci biti kooku dafa laaj ci lisaanu xaalam maanaam kooku nag léeg nit ki moom mooy imaginer maanaam moom mooy dawal xelam moo tax ñi am xel dëgg-dëgg ñoo leen mën a xàmmee ñoo leen di gis ci biir nit ñi euh, seen am am tax ko demee noonu amuñu mais nit ñi duñu duñu duñ ko yaakaare duñu yaakaare nit ki xanaa war na ñàkk dara Euh, mais noonu ñu ñu ñu ñu jox leen nag bu ko defee nga daal mu ne kooku dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne ku dara dimbali dëgg-dëgg kooku la euh, moom mu ne eh, kon kooku mooy dëgg-dëgg ki xam ne moom mooy ki ñàkk ki soxla ku ko dimbali voilà maanaam li mu bëgg a wax nag maanaam foofu jubluwu ci ne ki nga xam ne day yalwaan wala day laajte wala mu toog ci mbedd mi ngi gis ko mu nekk sans SDF mooy amul fu mu dëkk.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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون